dépense bi jërëjëf kon léegi ci wàllu julli am na ñu wax ni maanaam mbokk taalibe bi day laaj ndax bare nga xam ne liggéey yu tubaab yi ñu def fii ay waxtu julli daf ñuy nekk ci biir. Ah, dafa gis ñoo xam ne dañuy lexaam ba noppi war a taxawal julli naan tudd seen turu seen. jaaduwul jaaduwul. kon loolu leer jaaduwul bu leen ko defee bu ngeen lexaamatee bu fekkee ne am na lu ngeen di wax ni leen inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan wa ana mina al-mushrikeen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ko wax daan wax ne daan wax allahumma aati um, aati nafsi taqwa uh, wa allahumma aati nafsi taqwa waaw waaw ñaan daal bu may doon nga xam ne saxaaba yi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di ko wax bu ko defee nag nga kàbbal ndax kàbbal bi yéene ji ngay yéene diggante allahu ji ak akbar ci lay dugg nga yéene waaye rakka yi ji waxtu teew yi dooy ne fas yéene jiri waxtu tisbaar bi ci guddi ci àjjuma ci nangam rakka déedéet da ngay yéene waal rek waxtu yi teew boo ne waxtu yi teew rek xam nañ ne ci bis bi la waxtu bi teew la nga daal di kàmbar allah akbar rek jeex. beneen bi ci des mooy ma jàpp ba noppi tox cigarette dem julli. tox cigarette xam ngeen ne coow lu bare ci nekk waaye li ci gën a leer. wala ngay jàng alxuraan wala la xasida waaw lu barkeel. laaj xam ngeen li ñuy wax laaj ci boppam nga naaw lekk ko tudd tur yàlla wala nga dugg si jàkka araam na ndax xet bu bon bi xet bu bon daf ko war nga taq. malaayka yi itam dañ koo sib te alxuraan boo koy jàng malaayka yi dañuy fóon sa gémmiñ jàkka yi dem xam ngeen ne béréb bu jàppukaayu yàlla la léegi yàlla yi def fii wàcc ak malaayka yi léegi bu fekkente ne nit ki gémmiñam xeeñ na póon póon bi xam ngeen ne olamaa yi ko doon daganal dañu ne gisuñu ko ci alxuraan gisuñu ko ci xaddis alxuraan ak xadis dañuy ñëw fekk lu nit ñi def te jubul ñu bàyyi la leen ko fekk lu ñuy bàyyi te mu jub mu sant leen ko waaye la ñu xamagul ñëwagul bu waxee duñ ko waaye boo seetee biir alxuraan da nga ko si gis wa yuhillu lahum tayyibaat wa yuharrimu alayhim al-xabaa'isa ak yi ñuy wax ne araam na ci bépp mu kàllaf mu jëfandikoo loo xam ne xamul àq ak yàlla ci ceeb ceeb bi ma loolu rek ko rawatina itam dégg yàq la cigarette yàq la ndax li nga koy jëndee te du la jëriñ dara boo ko defee nga bañoon koo def te itam wala tam ko bu ay bu mu ila taxlu ko ci alxuraan nee na bu leen lor seen bopp te médecin yëpp d'accord nañ ci euh, euh, dafa am nicotine te nicotine dafay yàq xol te day indi ay maladie te doomu aadama jullit dagan bu jëfandikoo loo xam ne daf koy lor wala dafay yàq santeem léegi nag bu seetoon ne waxuma la sax boo ko dee tux ñi dul tux nga di leen lor te lor benn bi yonent bi sallallahu saxaaba ne yow tabax bi ñu tabax ngir yàlla ci yàlla ñu di la aj ngir yàlla màbb la ñu tojaat la ma màbb la muy nangam yow moom gën a lor xam ne ba tey sa sa saxaar soosu ngay kii ci ne bu ñu to xam ne daf leen di lor araam na a gàtt rek moo ne boole ko tur yàlla boo tur tur yàlla daf lay rëbb li nga xam ne ne boo dee def li alxuraan tere lépp da ngay jàng alxuraan alxuraan ji daf lay rëbb naka noonu itam tur yàlla tur bi ci boppam ak malaayka yi nga xam ne ñooy fóon sa gémmiñ nga amee xet bu naqari moo xam cigarette la moo xam laaj la wala yeneen xet noonu la bone ci timit bi te noonu la xaraane itam te noonu la koy lore waaw waaw waaw waaw waaw fàttali naa dañuy gàttal kat waaw waaw d'accord ci wàllu ci wàllu cigarette boobu ñu doon laaj hmm? li ci gën a gàpp sax mooy ñun ay taalibe hmm. taalibe du dox lu dul ci ndigal yaakaar naa ni képp kuy taalibe murit day dox ci ndigalu xaadimu rasul te nee na ndigal bu rotee ci Cheikh Mamadou Rabbi mat na ci taalibe bi désormais mu war ko def parce que sëñ Abdoulaye teree rek lañ ko si waa waaw waaw bon léegi sëñ Sam ci wàllu ñi xam ni mm-hmm. yàlla dogal na ñuy liggéey ci liggéey tubaab bi te waxtu julli di leen fekk ci biir léegi damay boole ñaari laaj yi sax pour ñun ñu gën a gaaw léegi nan la lislaam gisee loolu mm-hmm. beneen bi moo di mm-hmm. li ëpp ci ñun ñii maanaam jullit tabaski ak jullit korité maanaam ñoom it bu leen fekkee ci liggéey liggéeyukaay ndax nekk na julli yoo xam ni warees na koo fay bu fekkee am nañu daan dem julli ji ko julli tabaski moom dees ko fay mu gën a gàtte léegi ki nga xam ne dafay liggéey te te liggéey bi muy liggéey jamono yi nga xam ne daf koy liggéey jamono yi li mu war a julli daf cay nekk ñu seet ndax moom wax naa ki muy liggéey ndax contrat la ñuy signé ndax seet ndax dana nangu mu julli wala du ko nangu loolu yi njëkk a war waaye bi mooy na njëkk bu mu signé contrat bi mu wax ko ñu julli jotee te yaakaar naa ne waxtu fekk sax rek daanaka li ci ki ñu gën a bari ci ñu julli bëccëg moo leen di fekk ci bi mu wóor ko na daal ne am beneen place boo xam ne du ñàkk lu mu dundee ci diggante bi ba lot te mën na ko fee am te bu wax te booba dana waxtu bi bu jotee dina mën a julli fekkee ne wóor na ko ne mboolem julli gën yi liggéey yëpp amu ci bu ñuy nangoo mu julli ci waxtu woowu te nga xam ne kon dootu am liggéey te kon dootu dund ñu seet ban waxtu lay wàcc fekkee ne comme takk sax rek lañ wax ne ñaare moo ëpp ci li nga xam ne dana leen fekk ci jamono liggéey tisbaar rek nga naan ñu ci fekk de tisbaar rek daanaka fekkee ne dana wàcc bëccëg bi des lu mat benn rakkaat joox la waaye daruri bi la daruri xam nga julli moom ñaar la li ñu tudde al ada mooy joox mooy nga def ko ci waxtu bi la bokkul ak fay ñaareel bi mooy fay passé waxtu wéena ngay fay joox dafa am muxtaar am daruri yi maanaam julli bi waxtu bi dañ koo séddale ñaari xaaj xaaj bi njëkk bi mooy bi nga xam ne ci la ngërëmal yàlla nekk moo gënal nit ki nga xam ne boo benn ngànt ci nga ko war a julli sax nga xam ne nag boo ko dee julli ba tey du fay ci waxtu nga ko julli waaye ñi nga xam ne dañoo am ngànt rek lañ ko beral bu fekkente ne yow xam nga ne mënuloo am benn liggéey boo xam ne waxtu da nga mën a julli bu waxtu jotee liggéey yi nga xam ne rek waxtu yi dana jot te doo sañ a julli ndax duñ la ko may waaye da nga wàcc bi nga wàccee da nga mën a jàpp kàbbal ba benn rakkaat jënt bi soog a soog ndax tisbaar ak takkusaan ñooy jeexaloo seen zawur yi mooy jant bu xonq fi mu di waaj a soog foofu rek lay jeexe boo waxtu woo fi jullee rek du doon boo yéenee fay nga xam ne ni booy julli benn bu dee waxtu wuteew da nga yéenee joox maanaam def ko ci waxtoom bu dee waxtu passé da nga yéenee fay ci la doo yéene ngay faw nga de ko mooy tax mu wér léegi bu fekkee ne benn lu ma ñu lu ñu xam ne mën nañ faa dugal benn raka rek des na ci bëccëg bi jant bi soo ko soo da nga ko mën da ngay daal di kàbbal fas yéenee joox maanaam doo fas yéenee fay na waxtu wér te xamal loolu li li dara a fekkente ne waxtu wi nga xam ne ci la ci waxtu bi day wéy lenn dong nga mën a tax nga wéy ca liggéey mu wóor ne doo mën a am mukk benn liggéey boo xam ne du noonu lay mel ndax julli mooy aadama day ibaadaati moo gën ñett mag ci jaam xeeti jaamu yàlla yi dañuy mën a xiyam bala seet benn jëf seet julli gi ba noppi bu sottee ñu soog a seet sa jëf yu baax yi nga defoon yëpp bu sottiwul lépp la ñuy taxañ sànni la ko ci dee gis ngeen sëñ Touba gis ngeen ci li mu bind ni mu fonk julli ak ni mu fonk laat yi ñu ci wax danañ ci wax yoo xam ne daanaka ci moom rek da koy dutali lay salahu bi dalika tey moom yomal qiyaama ci suba jahannam yi ak mooy na taxaat la danaa wajabat dégg nga zikar mooy maa wa sunnatun sabat taarikuha loolu lépp ba mu àgg dafay dina foqilaa ausru nag gannaaw dana tax nit ki mën a julli te du def fa charte yi ndax charte ak ak ak farata dafa am charte mooy loo xam ne bu ñàkkee rek jëf dootu am dootu baax charte farata nag mën na cee ñàkk am nga dabaatal ko jubbanti ko ba mu jub charte nag ndegam ci mooy laabu mooy nga amee jàpp laabu bërëb laabu li nga sol laab yow ci sa bopp ak pàtt bi léegi kon am yooyu moom charte la du farat rek charte la bu amul julli bi du ba waaye teewul ngant mën naa daganal nga julli te doo am bu boobu mooy nga tiim wala nga def leneen tiim bi sax bu fekkee ne am nga ay gaañ gaañ ci loxo am na nooy tiime ba am na fooy boolee tiime ak njàpp am na koy defee loolu lépp gannaaw ausur maanaam ngant maanaam ma maanaam daruri maanaam jaaxle ñàkk pexe tax na ko bu boobaa loolu moom lu ñu bale la waaye na fekk nga def sa këm kattan ba mu jeex loolu lañ la sant. waaw danaa li daanaka euh, laaj fekk ñett rek moo des ñaari sama kanam ak benn bi ci kanam seen ji xam na xam naa ñu gën koo tënk rek bu baax a baax. ki dafay laaj ki nga xam ne dafay julli mu dégg kàddu jigéen juy ñëw. te leer ko ne jigéen ji ci kanamam lay jaar. te leer ko ne jigéen ji yow awraam mi ngi feeñ. Mm-hmm. naka waaw benn jaar ci kanam ku julli taxul julli gi yàqu. ñaareel bi bu ko xoolee taxul julli di yàqu la bari bi bu dee njëkk a jàng dana la xamal ne nit ki man ngay julli mooy ci biir julli gi te fekk na sàcc julli yi yàquwul julli nga jub mooy ngay julli sàcc ci biir julli gi xam ngeen ne sàcc lu xaraam la wala nga def leneen xool nga warul la xool yépp jëlee na julli gi dara kon jaar bi muy jaar waaye nag xool ne xool moom mooy la gannaaw boo julliwul woon itam mooy la boo ko déggee muy ñëw di wax tam leer ne li mu sol lu gàttal ci kon awraam dana feeñ te xool awra góor araam na xool awra jigéen rabati ko bu ñëwee nga def sab seet kon li gën a sell si nit ñi pour ñu mën a euh, sàmm seen seen pay mooy ñu sàmm seen pay bët daal mooy mooy bunt bi nga xam ne dafa ñëw jubal directement ci xol li nga xool bari na nit bu mu tëddee def bàkkaar bu mag te njëkkul am ay bàkkaar yu ndaw ñu ko jiitu te toujours mooy yooyu xoola koy moo koy xëcc mooy kon xul lil mu'minina yaxuddu min absaarihim wa yaxfazu furujahum daalika azkaa lahum illaa xatmaa yasna'uun xul mu'minaat yaxuddu jigéen ji ñëw te mu nekk si julli ba bu fekkente ne solo yu gàtt war na dem seetam sopp nañu sax bokk na ci ñuy sopp ci julli boo kàbbaree fi ngay xool mooy fi ngay këpp sa ji rek tere nañu ngay téen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah duur rek bu waaye wax ne daal mel ne na fokk bëri ñi nga xam ne bu ñu nekkee si julli dañuy téen di xool asamaan naka noonu ngay li ñu sopp mooy ngay xool fi ngay këpp sa jëf booy boo taxawee di julli kon nag nit ki bu defee li ñu ko sant bu fekkee ne jigéen jàng na du ko gis bu fekkee ne mu ngi xool fi mu këpp jéem rek bu fekkee nag ragal na ne même bu xoolee fi mu këpp jéem dana ko gis mu xool dënnam mu xool dënnam wala mu gëmm donte gëmm nañ ko ci julli ci lu dul illa waaye loolu illa la boo xamee ne nu mu mën a def bu gëmm rek dana ko gis danga ko dafa war a gëmm farata la ci moom. jërëjëf léegi sëriñ bi maanaam kii li muy laaj diggante maam beneen mbokku jullitam la ndax nee na dafa mas a jënd kër léegi kër gi ba mu koy jënd it joxaale wuñ ko ay kayit kayitu kër ga. Mm. gannaaw àddina dox ba mu jaay kër ga keneen. Mm. léegi ka mu jaay kër ga dem moom it ba soxlawoo kayitu kër gi. Mm. ngir lu woon. moom ba muy jënd kër ga yorul woon kii koy laaj kayitu kër gi. léegi nan la war a def ndax dafa war. Euh, maanaam delloo kii nga xam ni kayitu kër wala mu delloo ko xaalisam wala moom nan la war a def daal lan la ci des lan la ci nekk. ñaar bu dee yoonu tubaab moom xam ngeen ne moom njaay moo xam ne amul kayit moom. dara yoonu lislaam moom mooy yoonu dëkk waaye lislaam yi santaane nag boobu nga xam ne lu dul bind alxuraan li mu santaane bind mooy bor ñaari gën a isaat daal bi dañuy laaj ma sama fakk tubu kooku bu fekkente ne itam njaay mi lu teew lu koy fay ci saa si itam war nañu koo bind fekkee ne daf koy jaay xobat xobat teg ko itam dafa am ay seede bu dee lu toll ne kër léegi nag euh, yoon tubaab yi bari ndax dañuy def ak dindi rek loi yi dañ koy tëral di ko wate di ko élaboré di ko wate ak di ko entériné léegi mën nañoo ñoom du ñu nangal sax ay yi bu leen neexee ndax mën nañu nekk ay complice mën nañ ko soupçonné gannaaw këyit la woon moom ni mu ko jëndee ba mu koy jëndee amul këyit bu fekkente ne dafa sàgganoon waroon naa laaj këyit te laaj ko léegi toppatoo këyit dana ko war boo xamee ne waa laaj na ko ay këyit ndax bu réew moo xam ne réew mu nekk lañ ciy jëflantee boo ko manqué ci sa tàggal sa musiba lay doon gannaaw réew moo xam ne réew mu policier la maanaam réew moo xam ne mu civilisé la ba nga xam ne am nañu police am maire am justice ak yëpp nga xam ne li ñu fiy nangu ci njaay mooy ay këyit nit ki ñu jaay ko te joxuñu ko këyit bindaluñ ko dara mu bañ ko laaj sàggante la bu fekkee nag moom it jaay na ko keneen kooka moom dellu si moom di ko sàkku ay kayit moom moo war toppatoo kayit yi war na moo waroon a dem ca ko jaayoon toppatoo ko ko ndax bu fekkente ne waa ji xam ne ko ba noppi jënd ko ndax li ñuy wax tëddaliis mooy nëbb ay kër nga xam ne ay ay kayit a koy saxal wala seede toppatoo ko wala ñu suul ci liir ne liir rek rek on taxul muy bàmmeel nga di ko jaay waxuloo ko ndax booy looy jaay war nga xamale dam deme lépp lu ko mooy yoon dana la topp bu fekkente ne moom du muy jënd këy bi moom ko jaay ma naa a amee na këyit yi moom xamu si dara ndax laaj ko topp doo ko wala boog ñu préciser cas bi ne ma moom ba mu koy jënd kookaa ko joxul këyit waaye kooka amee woon na këyit yi kooku beneen cas la bu fekkee loolu la moom war a dellu ca ka ko jaayoon jox ko këyit yi bu bu fekkee ne moo ko ko laaj waaye amul nañ këy bu fekkee kaw ko jaayee amul këy moom itam day delluwaat ci kaw ko jaay war rek koo xaa war a ka ko moom moom war naa am ay këy moom bu ko jaayee bu fekkee ne jaay bi dellu si ne moom ci moom ci sababu këy te këy day saxal njaay bi loolu moom baax la boo xam ne ci biir njaay bi la bokk mënu la ñàkk ka ko njëkk a moom waroon naa am ay këyit soog ko jaay bu ko la yoo xam ne waroon na koo xamle bu fekkee ne waa euh, dana indi ñu wàññi njëg gi ñu wàññi njëg gi bu fekkee ne ki sàggan moom moo am toor ki ko nëbb bu fekkee daf ko nëbb te kee sàggan moo moo am moo am toor kon daal faaw am na si ñoom ku am toor ndax boo dee jaay këyit ci réew moo xam ne mi ay këyit dafa nekk bu fekkee ne amul këyit kër googu kër gu ànd ak ay ible boo xam ne buñ seetoon wàllu kër gi bu amuñu këyit dañu war a seet kër gi bu amuñu këyit lan la wala lan toll te kon mooy fekk mu xam leen li ci nekk ndax ayib lañ koy jàppee ñu seet nag léegi am na kon question yu bari yu posé mooy est ce que kii ko njëkk a jaay daf ko ko jaay jaayu kër gu amuñu këyit nga xam ne xasaram yépp moom am ci ci ci boppam lay wala nga xam ne moom moo sàgg rek bañ ko laaj fekkee ne moom moo sàgg bañ ko ko laaj bu waa ji jënd see di ko laaj ay këyit moo war a topp ko ci ka ko jaayoon këyit fekkee ne kaw ko jaayoon daf ko ne kër googu di këyit kat laa jaay mu ne ko nangam laaj man ñu wax ci ba juboo loolu moom musibaam la bi nga xam ne moom këyit bu koy xàccee jaay bi sañ na ko sañ na ko ndax ay la ay boo seetee mu tëdd si xalit njaay yi jaay ay yi nga xam ne dana tax bu waa am xàq delloo njaay bi bi firi njaay bi loolu kaw bi tamit day firi njaay ne loolu ñu mel noonu bokk timis kon waaw kon mbokk yi gannaaw léegi mën nañoo yem fii li ñu jotoon ci laaj fekk lépp yëpp jeex na te it waxtu wi fekk yi kenn ku xam na leen li ci gën a bari daanaka mooy li ñuy jàmmoon te waxtu bi jot na te timis waxtam dafa gàtt ñaan na yar ak teg yi ko ba sëlmal ko ci jàmm dina xam ne ne question bi nga xam moom la ñuy dund kooku comme fekkee ne toppoon nañu sunnay Muhammad sallallahu alayhi wa ba yegg ci ba fii kon duñ ne moon soxlaal dara ndax yonent xam ne dénkaanoon nañu ko moo di daan na wax ci addis ni na ngeen yàlla ba mu meloon ni suba ngeen di faat ngeen topp yi si liggéey ci seen àdduna ba mu mel ne da ngeen fii dund ba faw topp yàlla bi xëy na moom am na ba mat na fii fii sunu àdduna loo xam ne nii moo ñuy jëriñ ba duñu soxla yéeféer kooku ñun defuñu ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mataloon na ko ca biir yéeféere ak yahud ya gis nañ ni itam xaadim rasul mataloon na ko ba yéeféer yi yegg si yëpp bëggoon na ko suñu te dominé woon àdduna si ba nga xam ne sëriñ yi nga xam ne moom la sëñ Sam doon wax fii yëpp koo ci gis jàppante naag waaye ba ñu demee ba ca biir itam nasaraan bi daf ko mujj a gañe ndax matériel bi nga xam ne moom la doon jumtukaay di ko jëfandikoo ci tubaab bi matériel boobu tubaab bi moo ko liggéeyoon ci ëppale xaalis bu rek moom moo ñëw organiser waat société organisation boo xam ne mujj na soxlaatul woon dara rek ci yéegee kooku lan lay tekki mi ngi tekki ni ñun bu ngeen gisee fii ci biir nasaraan yi ñu jàppee islam comme diine boo xam ne diine violence la jàppe itam jullit yi comme ay terroriste dara waralu ko lu dul luñ leen woon rek seen caay-caay yaa moom ma ngi ci biir te naka jekk itam mënul xam ne nii yàllaa ñu ko tànn indil ñu ko ñu am yonent boo xam ne yàlla moo ko tànn def ko muy xaatimu nabi te ñoom bëgguñu ko comme que ñoom loolu yëpp bëgguñu ko amul sekk sàkk ni duñ a bëgg ni ñuy doxale duñ ñu mën a bëgg ak ni ñuy doxale léegi nag kon ni ci des mooy lenn rek comme que yàlla def na ba ñu nekk fii ba nekk ak ñoom te ñun ay minorité lañu cest à ñu néew lañu ci seen biir ñoom ñoo nekk seen dëkk bari ci lool lenn rek la ñu mën a doxalanteeg ñoom mooy fexe ba am dialogue ak ñoom dialogue boobu itam dafa am koo xam ni dañ ko war a teg war nañ ko teg ci xam suñu diine bu baax ak lan lañu lislaam sant ci diggante koo xam ne suñu mbokku jullit ci lépp loo xam ne nii dafa jëm ci aqida dafa jëm ci wàllu diine mu jëm ci ponk lislaam amuñu dara loo xam ne nii war nañ ko mën a waxtaanee ñoom amul na dara loo xam ne war nañ leen ko ci mën a laaj wala loo xam ne war nañ leen ko ci mën a roy loolu li nga xam ne moo ñuy àtte mooy sunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lépp ku ñu mën a nekk loola ku ca laa bu tolloog ay jar na ci gerte fii yépp génn gàddaay delluwaat suñu réew bis ni dem nañu ba nar ñu tere suñu julli suñu woor dem aj wala di wala def suñu saxaar loolu lu ñu ci tere rek jar na ñi bàyyi lépp dellu suñu réew même bu fa doon deew lu dul loolu nag lu jëm ci lépp loo xam ne nii dafa nekk doxalante diggante doomu aadama morom ma mën nañ ci waxtaan ak moom waxtaan ak ñooñu rawatina nag ñi nga xam ni yàlla daf ñu wax caporal nit ñi ñooñu gën a jege ci limaan muy chrétien yi nan la ñuy moom lu dul ci dimbali ñu li ñu soxla ak ñoom ci former ay association bu ñu ci mënee dimbali ñu dimbali ñu ci bu fekkee ni nii am nañu notaange koo xam ne nii ñu ñu bañ la te nekk fii xeetoo fii bari nañ ci nan ñu sonal ñu fexe ba waxtaan ak ñoom en tant que ba ñu dimbali ñu ci ba jël suñuy dépense bu fekkee ni nii itam mën nañu waxtaan ak ñoom ci nan la ñu mën a organiser suñu société ba ñi nga xam ne nii dañ ciy nekk xiif mar wala rafle amuñu fu ñu dëkk amuñu lu ñu lekk wala amuñu fu ñu dëkkuwaay loolu itam ñu mën a waxtaan seen ñoom ba ñu mën ñu jàppale ci ca wàllu googu rek kon la mën a waxtaan ak ñoom ci wàll googu lañuy mën a am rapport la ñu mën a am dialogue lu weesu loolu nag lu jëm ci sunu wàllu diine moom mënuñ ci am benn loo xam ne nii dañ ci yow xaal mooy ñoom dimbal boobu ñuy dimbal ci wàllu sunu matal sunu diine di ñu abal ay seen église yi ñu cay def jàkk di ñu abal seen centre yu mel ni ñu fay waxtaan wàllu diine bi yëpp lenn rek lañ ca jublu moo di ni dem nañu mënoon doon nañu xeex ba mënatuñ ñu xeex léegi bari nañu nekk fi ba seen yi seen bopp dem nañu ba nekk ay jullit mënatuñu def dara lu dul waxtaan ak ñun jiisoo ñun amanteeg jàmm ak ñun waaye lañ ca jublu itam lenn la mooy ñun ñii buñ ñi am ndax xam nañ ni ñun lott nañu ci am ñu ndax yaru ci yaru ci l'islam la ñu juddoo fekk suñuy waajur suñuy ñëpp juddoo ci kon xam nañ ni ñun lott nañu pour am ñu ci waaye nag seen i pexe mosul jeex ba faw bu ñu am ñu ñuy jéem a amee ca sunu doom yi nga xam ne ñu ngi juddoo fii ci sunu doom yooyu kon ñun war nañu xam loolu bu baax ba bàyyi ci xel ba képp koo xam ne nii yaa ngi fii am njaboot bu fii juddoo nga war a prévoir ci sa biir te loolu nekk na loo xam ne nit ki mënu ko prévoir te loolu itam la ñuy war a war a sant Cheikh Mouhamadul Murtada ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy sant fépp naan fu nekk nañ fa am këru Sëñ Tuuba la mu ca jublu bu tey sax wala ñun ñii waaye ñu ngi koy jublu sunu doom même bu dul sunu doom ñun yu ñu jur waaye doomu taalibi Xaadimu Rasuul yoo xam ne daañu fi ñëw juddoo kii lañu wala ñoo xam ne nii daañu nekk ci waa réew mi dugg si ci lislaam dugg ci am ci ay doom ñooñu war nañu leen a fexe waaral xam ne nii bu ñu juddoo daañ leen fa mën a jàngal seen sharia jàngal leen fa seen xaqiqa xamal leen lan mooy tarbiya xaadim rasul ba ñooñu daañu gën a dooleel si lislaam dooleel si yoon wi waaye du ñu nekk ñoo xam ne nii catholique yi wala yéegri daañ leen fëkk loolu kon war ci xel ba lu ñu ciy bàyyi xel ca wàllu boobu ndax yàlla li mu ñu rek moo moo ci nekk mooy wa makaru wa makarullah wallahu xayrul makirin bu fekkee ni tegu nañu foofa di sellal comme ni doon waxee itam di topp charia Muhammad na mu gën a selle di gën a rafetal sunu tawfiq di gën a rafetal sunu ànd fu ñu nekk itam di àndoo Qur'anul Karim naka sëñ ba nekkee woon ca ba mu nekkee ci loxoy noonu ya di nekk ak sunu xasaayit yoo xam nii nekk na ñaan yu nangu yu sëñ yu yàlla nangul Xaadim Rasul buñ koy nekk yàlla danañu dimbali itam musal ñu seen pexe yooyu ndax pexe yu rëy la yoo xam ne ni du sunu mën-mën du sunu xel du sunu moo ñu mën a tax ba ñuy mucc ci parce que yooyu yëpp ñooñu ko ëppale fii ñu toog kon nag dara desul lu dul ñi làqoo nag téye ko ak yar teggin bu ñu dee wax ak ñoom ànd ak xel ànd ak bu ñu dee wax ak ñoom respecté leen ba ñu xam ne ñun ay doomu aadama la ñu yar yoo xam ne ni dañu jóge ci ay kilifa yi diine yu yaru yu xam adduna yu mën a yare itam boo bu ñu dee am dara lu ñuy njëkk a roy ñu roy ñu ci sunu comportement ba pare door ñu mën a roy nag ci sunu diine ak ñi nga xam ne nii ñoom ñooy ñëwi ci sunu doom kooku buñ ko defee ñoom seeni i pexe du du du antu li ñu soxla ci ñoom daa daañu ko am ba pare gën a nag def li nga xam ne nii moo war bépp jullit ak bépp taalibe fu mu mën a nekk mooy muy tasaare diine bi ci lu mu ci mën ci kàttanam mooy taalibe bi itam fu mu mën a nekk muy jottali li nga xam ne moom mooy waxu xaadim rasul ci fu mu mën a nekk ci woote bi mu woote xeet yëpp ci continent yi yépp yaa ahlal barri yaa ahlal bahri toujours li tax li tax li tax. sëriñ Xaadim Sylla laaj bi nag yaakaar naa bu ñu ko na reer la leen jàpp waaye nag bu leen ko ree ba ñàkk dégg li ñu wax li ñuy wax dafa am terme bu bees bu génn bu ñuy wax moodu wala bu ñuy wax tugalu nga dem ci a bi fa fekk ñu naan laa amul moodu yi wala yi te yu ci am yeneen ay tàqalikoo wala boog yeneen déclassement wala boog yeneen placement ci biir société bi yooyu dafa doon yoo xam ne ni day mbir yu am solo ndax borom xam-xam yi nga xam ne dañoo jàng yittewoo ci wàllu doomu aadama ak liy jagal mbiram di ay prof ñu ngi ciy gëstu ci sonn di seet ndax nga mën a immigré rek nekk fii di sonn déedéet immigré bi immigré ba delluwaat bu réewam terrasse bi nga xam ne ci la doon dundee mu yéeg foofa wala mu nekk foofa ak doxalinam wala mu yées foofa loolu laaj bi kon laaj bi ci gàttal mooy lan mooy yi solo ci li nga xamee ne mooy tàqale maanaam principes sociaux ci immigré bi immigré ba delluwaat ci bu réeram seen xaalis. bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah comme ni nga ko waxee sëriñ Abdourahman te laaj la boo xam ne bu am solo boo xam ne sax xëy na fekkante ne nekk na te mu conférence te mën nañ ci fanaani wax guddi ba bët te jeex te ndax problème la boo xam ne sociologue yëpp ci suñ jamono yi léegi itteel na ci kaw ñi nga xam ne ay immigré lañ bàyyi ko ci ay pays sous-développés la muy am na lu ñu tuddee déséquilibre social boo xam ne yandiku nañu ne ah, maanaam immigré yi sos nañ ko ci seen réew yi nga xam ne ci lañ bàyyi ko woon ba ñu di ko tuddee li nga xam ne mooy ay inconvénients yi nga xam ne nii euh, mouvement migratoire jur na ko ci pays bi nga xam ne fa la fekkan cosaan loola nag loo xam ne et donte lee gis nañ ne jur na ko ci pays bi mu fekkan cosaan it am na ca loo xam ne mi ngi delluwaat ci moom ndax euh, la ñuy jëkk te suñu Abdourahmane tudd ko te ñu bari fan yi sax am na benn conférencier bu mag koo xam ne ab sociologue la wax na ci moo di kenn ku ñu kenn ku ne yenn jëriñ yu baree bari bi ñu demee sosaat nañ bari kalaat seen biir loolu mooy lan da ñëw ci tool ci benn dëkk wala benn village bu ndaw boo xam ne xëy na lañ xamal rek moo di bay ak sàmm ak euh, dëkk ci la nga xam ne mooy seen fa seen i mooy yem muy seen léegi ñax wala seen i tabaxi àndiir wala yeneen noonu kenn ci doomi réew ma bàyyi koo ba ñëw fii yàlla dimbale ko mu am xaalis bu bari dem ba ci digg dëkk ba mu tabax fa kër goo xam ne ay fukki million lay jar bu fekkee ne ko amul courant itam di jënd ab groupe wala mu am bateri télévision lenn lu ci nekk def ko ci biir ñoo xam ne ñoo moom ñoo bokk ndey ak baay xanaa nga xam ne bâtiment boobu fi mu nekk si wala tabax boobu fi mu nekk boo seetee li ko wër lépp dégg nga ay néegi ñax la walla ay tabax yoo xam ne wala ay biir yoo loolu yëngu ci waaye mu dem a dem ba kuy demee bay takk soxna sax ci ki nga xamee ne maanaam bu fekkante ne génn balay takkee dafa fay weesu dem ci foo xam ne ay kër yi borom yu barke moo xam ay borom yu barke lañ ci wàllu diine wala ay borom yu barke lañ ci adduna foofu lay takkee soxna ndax dem na ba xeet nga xam ne ñoom la nekk loola dema dema dem ba ñu gis ne maanaam effet fibre sociale boobu dem na ba juraat beneen kalaat parce que dëkk benn boo dem bu ne ñu fa nekk ay immigré dem nañ ba nga xam ne sax ñoom ñooy nawloon teel parce que ñoom ñoo jàpp ne ñoo tolloo ay moyens waaye ñañ fa nekkal ñu seen doomi bàyyi i doom bi day tukkee buñ sax nawloon teel ñoom ngir lan ngir wàllu am-am loola di loo xam ne ñu bàyyi sociologie bind na ndax alal. ak am xam bu demee ba nga xeeb say bopp di takke koo xam ne daaw fa takke boo génnutoon di def loo xam ne boo génnutoon doo ko loolu ñu gis ne wute na ak li nga xam ne mooy diine islam li mu santaane ak mbindum xaadim rasul sociologie dund ñu bu demee ba nga xeeb say bopp koo xam ne daaw boo génnutoon di def loo xam ne boo gëntoon doo ko def te yoonu alal képp loolu ñu gis ne wute na ak li nga xam ne mooy diine islam ñu santaane ak mbindum Xaadimu Rasuul ndax alal ji lu bari bari rek wërta tax nga xeeb say bopp wërta tax nga jàpp ne dara waaye beneen bi nga xam ne nag mooy inconvénient beneen bi gën a rëy moo di li nga xamee ne muy sunu nañu doon dunde muy sunu nañu doon dunde muy sunuy moyen dañoo dem bay dund ci lu ko ndax bu jëkkaa ci Sénégal comme ni ko sëñ Sam doon dund ci wàllu can booy takk soxna boo mayee ñetti junni may bu njëkk bu ñu demee ba koy joxe ay barigar boo joxee ñaar junni bu dee ci kalaat su sawa gën a yamaay doy na bu dee doomi borom barke boo joxee juróom junni tabarkàlla mu doy mais léegi dem nañ ba gis ne immigration dem naa dem bu yóbbinu ki nga xam ne mi fii ci biti xëy na weer wu dee wu nekk xëy na mu am juróom-ñaar fukki junni wala yore bu génne ay këram def ci ñeent fukki junni pour moom mu maye may bu jëkk téeméeri junni du dem nañoo dem a dem ba léegi gis nañu kat immigré yi yóbbee nañu waa Sénégal tax naa tax tax ba léegi boo demee ci maye bu dee nga maye ñaar fukki junni téeméeri junni ngay maye kenn ci ñëw maye téeméeri junni téeméeri ak ñaar fukki léegi kon ñu ngi jóge ci ñaar fukki junni téeméeri junni ba nga xam ne ña fa nekk mënuñoo génn léegi dem nañoo dem a dem ba am soxla sax problème la ci ñoom. parce que léegi xale yi nga xam ne ñoo fa nekk ñëpp les volants la ñuy wax ñii naa ko amul passeport fi nga taj dem nañoo dem a dem sax ba dañuy wax ne kat ci dëkk immigré bi dëkk Italie bi dëkk États-Unis bi dem bi nga xam ne Amérique la nekk bi nekk France sax dañu parce que ki gën a man a nangoo traité loola dem naa dafa dem ba jural ñu loo xam ne kenn mësu koo gis. ñu dem a dem a ba am leneen loo xam ne moo nekkan suñu cosaan ba tey ci biir loolu bu njëkkaat suñu soxna yi bu ñu demee ba tollu ak diggante suñu maam yi wala suñu ndey ñoo di leen di defal traitement di leen entraîné comme ci système traditionnel bi ñu daan def di leen tëbbaloo di leen soxloo ba nga xam ne bu ñu demee bay am doom ci benn minute rek lañ koy am sans problème léegi dem nañoo dem a ba léegi immigré bi nañu xat jabar ci ñu ngi leen kat bu fekkee nekk na en état bu nekkee ne benn weer ko defee kat ñu ne na dem commencé di jëw rajo bu Dakar léegi bu dee bu war a am doom dugg prime prime bi bu ci aman une semaine ñaar lay fay maanaam comme que prime yoon maanaam dañ ko commercialisé léegi du jëfandikoo benn honnêteté comme que waa ji am na xaalis bu fekkante ne mën na faa am 24 heures rek am doom da ko fay paye mu nekk ko ba am fa une semaine bi ba tësat mu fay ba nga xam ne bu demee ba léegi dana fay lu war a mat ay trois cent mille francs ci tamit bi fa am tepp nga xam ne ba tuddee bu avant muy ñëw ci fan am na benn cas ñaari kaa yu ma nekk suñu bekk suñu mbokk moo xam ne en États-Unis la nekk jabaram bi mu nekkee en état bu yóbbu ko Dakar ci benn clinique juróom-ñetti fan la fa am ba partir ba génne trois cent mille francs mu yónnee deux cent mille francs ne mooy ko ndaw si ci ngénte bi doolu ci yónnee quatre cent mille francs ne nañ ko ko jëndee muy lan quatre cent mille francs trois cent mille francs deux cent mille francs muy ñaata bi mu demee ba ngoon muy muy muy muy téléphoné ci kër ga seet nag ne xanaa kat def na nag ngóor neuf cent mille def na ko nag xanaa def mu télé ko xam nga duñ ko wax dañ ko ne nag yow kat ngénte li neex na waaye fàtte nga ci waral ñu ne ko sax ñu ne ko liir mu ne sax ñëw kat wëri su xale mu ne ko wëri ñu ne ko wëri moo koy denc xale bi même avant avant ndaw si jur daa am doom ñaar ñaari weer wala ñetti weer sax dañuy préparé wëri mu ne waaw wëri mu ne waaw toll ay ñu gàtt xëy na dañuy ci ñenn ñi ñaar ci dañ def ne dañ ñett njëkk rek kon loolu lépp ñu yóbbu nga xam ne kon léegi dem nañoo dem ba ñooñu nga xam ne ñooy jëm ñu nëbu dem nañoo dem a dem ba léegi yow bu sa soxla tolloo ak diggante boo ko yóbboo ci dispensaire bi lu dal ñooy kat moom kat daa nay ndax ñi nga xam ne ñoo am maanaam seen soxna lay clinique rek lay amee doom dugal ñu kon ci clinique dem na ba moo bàyyi ñun ñu ne ci kat moom moom man kii na ñëpp ci dine bu koy mayee ci téeméeri bi la nit ñi maye ak télévision ak nangama nakam loolu dem nañoo dem ba jëmatul foofu ci problème yi nga xam ne loolu dugg na mu di loo xamee ne dem nañ ko booy takk am na lu xew loo xam ne fii ci européen yi lañ ko jëlee mais nañ ko doon suñu cosaan ñuy ñuy wax réception réception fii mooy jiitu tubaab tubaab bi ni ñuy def fekkee ne dañoo dem ca église ba ba jóge fa dañuy invité seen i xarit def benn réception bu ndaw mu ci benn restaurant rek di yóbbu yooyu nga xam ne dañ fay tere lépp ay fukki junni bi ma def naa ci ay recherche parce que ci immigration ci laa def sama thèse surtout ci immigration muy bi ma seetee réception yi ñuy def solo yëpp yi ci gën a kii maanaam mi ngi nekk diggante deux mille francs mu ñaar junni wala eh, mille six cent muy fukki junni ak juróom-benn réception bi yëpp lañ fay naan seen sàngara ak seen lépp ci réception yi ci Europe ëpp loolu ci ank yi ma dem léegi mais foofa la yem ci dafa la yem ñun nag léegi boo takkee soxna bu dee takaara wala foo ko takk ñu ne foog na ko defal réception. nga daal dem sa eh, eh, gendarmerie kii eh, nga dem casino bi nekk gendarmerie Samba Dieye Diallo wala nga dem beneen casino beneen kii jël sa commandé lu war ma fukki xam ak ñaar ay poissons yu jeex nga xam ne réception bi ni nga ciy tere dana mat téeméeri junni ak ñaar fukk te kat yow da jaar sa diggante ak li nga xam ne moo nekkal say tradition muy jéetal bu jël ci nga def loolu kon yëpp ay concurrence boo xam ne gis nañ ko. ba ñoo ngi dund ci li ñuy wax au-dessus de suñuy moyens te loolu nekk loo xam ne déséquilibre social la boo xam ne bu mu jur nekk ay inconvénients yoo xam ne naa ma problème yooyu nga xam ne inconvénients yooyu nga xam ne moom la jur ci société ba dellu si waat ci nun parce que léegi kenn kuy takk soxna kenn ku ne fa nga takkee koñ ba am na ku fa dem maye fa téeméeri junni maye télévision def réception kon nag yow foog def loolu su fekkee ne yow fi ngay dundee li ngay sa activité yi nga yi nga yëngatu mayu la ko loolu mooy yóbbee li ñuy wax inqiraab bi ñuy def muy déviation yi nga xam ne mooy ñu daal loolu kon da nga mujj maanaam génn sa yit ci koy ngan da nga jaay loo war ko jaay bu fekkee ne kat ñee def loolu moom borom la ñuy jaay ah da nga mujj ne man kat kon man comme que drogue bi moom mooy tax ma mën a am kër bu kenn amul mooy maanaam tax ma dama takk soxna kat tey itam moo ko def gàcce dal ma mooy yu bare bari yu dugg ci biir drogue bi lépp ay enquête la yoo xam ne def nañ ko di jaay li ñu war ko jaay loolu moo ko waral naafeq bii gis nañu commencé na muy triant lépp alal di jàmm wala dugg loo mën ay yëpp yu bari yoo xam ne def nañ ko te li ko waral mooy confiance parce que nit ki nawleem rek la am bu fekkee ne sam nawle def na loo xamee ne war nga ko def te mënoo ko fokk nga dugg ci ay kon lii mooy li nga xam ne sociologue yëpp li nañ ci muy loo xam ne war nañ cee bàyyi xel te lu ci bu ñuy dem muy te loolu même ñun ñi nga xam ne sax ay étudiants lañ doon di jàng laalaale mu ñi nga xam ne étudiants yi nga ne ñoo nekk ci golfe bi loolu daan na leen daan dem am ay bourses yoo xam ne yu jeex la bu ñuy ñibbi bu ñuy demee di sol yére yoo xam ne mel melakaan yoo xam ne solu ci tefe ne kii ne di jël luñu mën naka noonu immigré xam ngeen ne comme ni ngeen ko xamee fii ci Italie Italie 1982 83 ba ci Italie même sax 91 ak 92 wut nag Italie léegi tey tam fii dëkkuñu fi dañuy ñibbi kon nag fexe ba imposé suñu bopp maanaam dundin woo xam ne ñun wóor nañu ne bii kat maanaam bu mën a continuer loola itam bu demee ba mu taxaw day ay kii rek musiba rek lay jur kon nag war na noo bàyyi suñu xel ci loolu di seet lañu man di ko def xam ne alal wërta tax nu bew bay dund dundin woo xamee ne daaw dund war na noo fexe ba nan ñuy tag soxna seet lu jaar ñu def ko ca jaar na sax dëkk benn bu ci nekk ñi ci nekk ci ay immigré ñu réunion waxtaan ci kaw ne ñun kat nañ fexe ba bu kenn maye lu ëpp nangam bu kenn def lu ëpp nangam tabax yi itam même tabax yi suñu bopp am na fi nga dëkk mën nga fee tabax tabax boo xam ne bu yem leneen li ci des nag jaar na sax nga doon wut ca loo ci dem ba Dakar nga tabax fa tabax boo xam ne wala nga jëndee ko ab taxi wala nga jëndee ko leneen loo xam ne bu ñu demee ba fii nekk ñëpp bañ delloo ci biir réew mi wala nga mën caa jàpp yooyu yëpp lu mat a prévoir la war nañoo prévoir retour dafay yàq te itam si biir vacances yi yu bëree bëri jënd ko nañ ko dañuy wax naan immigré yi dem nañoo dem ba xale yu jigéen ñi sax ñu ci bëree bëri dem nañoo dem ba mental mental immigré yi tax na dañuy wax ne dañ leen exploité def seen ñoom ñaari weer lekk seen xaalis seen waaw yooyu yëpp nag war nañu lu metti metti ku nekk alal ni ñu koy amee fii xam ngeen li ngay daj fii ci géej gi wala nga di ko daj ci pab yi guddi ak bëccëg doo nelaw dem ci weer weer yàq ko loolu di caaxaan kon nag loolu ci boppam mbir la moo xam ne yaakaar naa ne xëy na ci conférence bi nga xam ne xëy na danañu ko def xëy na ci fan yi eh, rees nañ ci wàllu boobu yaatoo yaatu kon ci gàttal maanaam junj nañ loolu noo yéen ñun ñëpp ay immigré lañ ndax ñu itam ay immigré lañ ay étudiants lañ ay immigré lañ dugg nañ ci biir yëf yi kon problème la boo xam ne ñun ñëpp la concerné bu jàngee ni yéen rek mais même ñi nekk ay étudiants nekk euh, France ci vacances am na ci xam ne ñuy comporté woo comportement boo xam ne boo leen da ngay jàpp ni ñii ay salariés lañ ñoo ay fonctionnaires lañ te xalaat ne kat lii ñuy comporté wu bu ñëwee ba ñibbi salaire bi ngeen di fay sax ko ca a kii kon loolu lépp nun la concerné ak yéen suñu jàngoro la nan ko waxtaane ci biir te xam la mu jur daanaka soxlawul sori kenn ku nekk xam na déséquilibre social bi ak concurrence bi mu jur ci ak lépp naa ci dégg tuuti ñu bëgg a ñëwaat si saam xam naa ne sonn na lool waaye rek ñu dalal ci moom benn yoon li ñuy tàmbaliwaat ak seen saam mooy. Sidi ñu ne moo la ñu toog. ah Cheikh Ahmadou Khadim ngeen waa ñu reet tuuti ñëwaat la nekk ni wala yakunu abadan li moom kii ni mbokk mi nee na ndax waa ahlu badar ci seen jëmmi bopp ca lañ wala déet. beneen bi ci topp muy leer na aataytanil jamia duuna salabi wali taquudu su'la waxta talabi lu ci Seex Ahmadul Xadim jublu ci ni nga ko gis beneen biir mooy nusia lii nuuru lisaani wal kitaab azmaana xidmati lada ahlil kitaab Sëriñ illa yaxaar allahu ma lam yakuni wala yakunu abadan li mumkin ndax waa ahlu badr ci lañ wala déet déglu ngeen ñu léegi waxtaan bu day kéemaan bu am njëriñ yéen ko laaj yaakaar naa ni seen xol sedd na dëgg laa dina moom bis bu nekk dund bu doy la njàng mu dul mokk mukk la toujours suñu borom day indi gënu doomu aadama war a jàkkaarloo mbir moom seet li mu ko war a wàññi li mu ko war a jëriñ fu mu ko féete xam ngeen immigration bi li ko indi gannaaw yàlla mooy doxal phénomène phénomène bi suñu borom indi muy sécheresse réew mu naqar lool te jamono boo xam ne doomu aadama am na tawat dana dal di séenu ko muy fajoo ak garab gi garab gi nag garab am na njëriñ gën waaye am na lu muy def mooy seen garab gii ngeen fajee sa stress bi def ngeen lu am solo am ngeen njëriñ ci réew ma xet li ngeen ay nit ñu naroon a sàmm def ngeen ay warugar ci seen i wajur seen i mbokk waaye li tubaab bi wax toute médaille à son revers xëy na kullu fadilatin tarafaha razilataani al fadilatu hiya al wasat والطرفان هما الرذيلتان loo gis mu neex am na gannaaw mooy yi nga xam ne sëñ Xaadim wax na ko léegi nan dégg ko dégg ku rafet dégg ko dégg mu rafet bàyyi ci xel ndax yàqu yàqu yi itam bari na ci yi ñuy jóge seen réew am nekki mu ngeen war a nekk fii amit dellu si bu di xalaat xalaat la ngeen fa bàyyi du ci am njaboot yar ba njaboot koo xam ne bokkuloo moom fooy dundee ci jamono ji yàqu ji mën nay xalaat ndax mën naa indi lu nekk ndax jamono ji yàqu-yàqu yi dafa bari ba doy waar li mu wax itam ne ngeen di seetlu dikk ba ëllëg xam nga noonu ko waxee rek yéen am ci kenn ku yéenee dundam bépp def ko fii boo dellu see bu fekkee ne préparé woo woon boo dellu ci looy jàpp dana doy waar dëgg doomu aadama doomu aadama rek la am na xew-xew yoo xam ne mën koo moyu waaye kat lu mu ko tëlee tëlee tëlee moyu bu la si juddoo neexul bu ñëwee ci bopp rek lay tax seetlu nga kontaan kon nag yaakaar naa ne laaj boobu bokk na ci yi ëpp njëriñ yëpp gën a bari njëriñ ci yi ngeen laaj tontu li itam naa ne seen xol sedd na ci guy yi ngeen kon delloo seen xel rek delloo seen xel ci fii ngeen nekk mën ngeen fee nekkee noo xam ne jihaar la jihaar la moo di di bàyyi xel fa ngeen jógee ak la jaar ci yéen seet ni ngeen fi nekk ak ni ngeen fi nekkal ni ko sëñ Dramé wax léegi xam ne ay ambassadeur leen ñu ngeen fi fekk ñu ngeen di xoole l'islam bi ñu koy xoole ci yéen Sénégal ñu ngi koy xoole ci yéen sëñ Touba daanaka li ci bari ci yéen lañ koy xoole ngeen sàmmanteeg loolu lépp loolu dafa daal rafet da ngeen dal ci liggéey kon liggéey bu rëy sas yu rëy ngeen am fii yoo xam ne bu ngeen ko bayee dana rafet dana neex moo di wane fi lislaam nu ngeen di wane lislaam seen comportement la ëppee ci jub yarute muñ nangoo liggéey nangoo jaamu yàlla di fàttaliku fu tey fépp fu nit jógee wacc na fa ab xóot xóot maanaam fu mu fàqe xóot xóot nga fa boo xam ne bu ca bàyyee xel rek dana fekk ah, doomu aadama moom bëgg na bu amee jëriñu waaye jëriñ bi faw mu ànd xel bu am ak xel indi lor te jëriñu ba noppi lor moom njëriñ la day dal di fàdd kon gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom daf ko wala tajal yadaka maghlulatan ila unuq wala tabsutha kullal basti fa taquda marhan mahjura lam yusrifu wa lam yaqtur bu kañ bañ dëkk ko li ngeen di dépensé da ngeen seet fu ngeen koy dugal te xam ne daañu leen ko laaj ëllëg ni ngeen ko sàkkoor ci seenu ñaq muy lu leen nga xam ne tuyaaba ngeen ci am dañuy seet itam fu ngeen koy dugal ëllëg nga bu ko dugal foo xam ne fii dana lor yomal xaam wala nga di ko dugal wala ci bàmmeel wala koo xam ne daf lay lor ci adduna bii nekk ni ngeen a yàq sa alal ba ëllëg nga àgg ci âge boo xam ne dootoo fi mën a toog te bàyyi jàngul woon métti moo xam ne ci ngay wéyee indaale woo bi nga di kii itam loo xam ne ca ngay liggéeyee danaa di wax xale yi ne leen leen bàyyi xel ci ñu bisi gi ci nekk loo mën a def nga bañ a yàq bi am loo denc boo ñëwee bu fekkee ne xëy na néew na bu kenn nit amee capital bu mat boo xam ne mën na koo dal di tàmbali liggéey bu dox waaye koo jubóon ñaar ak ñett ngeen associé ndax tubaab yi association rek la ñuy liggéeyee ndax doole kenn nit mënul lu bari Sénégal yoo mën a liggéeyee waaye capital a jafe loo am loo xam ne boo ko amee mën a liggéey moom loola rek moo jafe moo tax ñu bari duñu liggéey waaye boo amee capital ngay kenn am lu bari wala ngay ñaar ak ñett ñu jubóo wóolante ngeen instauré seen entreprise da ngeen mën a liggéey bàyyi xel nag a loola bu ëllëgee bu ngeen dellisee fekk itam seen doom yi ngeen di bàyyi ak seen rakk yi itam yar ba ngeen bàyyi xel da ngeen am njëriñ lool laaj bi nag léegi xaar laa maa def ni wala mooy bindati bi waaw mooy laaj bi di xaar ah, laa maa def ñu ngi ko bokk ci mbirum tasawuf li yaqaat allahu ma lam yakun wala yakunu abadan bi mumkin sunu sëriñ bi Cheikh Ahmad Bamba radiallahu taala anhu wa ardah wa tawla wa bisa wa ana bi midi sama naa xayran kasir laa yante yi nee na suñu borom wom mat na ba teg ci sama loxo loo xam ne mbindeef mës koo am te mel mbindeef dootu ko amati mukk xam nga ne awliya yi daañu waxe ci maqaama yu wuute daañu waxe ci xaal daañu waxe ci maqaama sëñ Tuubaa waxe ci xaal ci maqaama lay wax te balay wax borom da koy sant mu wax lu tax borom bi ko sant mu wax ngir jaam ñi xam ko ba teg ko palaasam ba déglu ko ba topp ko ngir ñu mucc ëllëg ndax buntu mucc ëllëg la bu suñu ubbi ci kaw suuf si damay xam le ne suñu jox na ko loo xam ne su koo jox mbindeef te doon ko jox mbindeef waaw suñu mbokk yi ca mbaar bi ñu fay jàng daf ci baroon ñoo xam ne dañoo daan diina naan suñu borom ëpp tànti naag jox kenn nit rek du mësula jox kenn te dootu ko joxaat kenn ak anam li nga xam ne nit ki ne dootu ko joxaat kenn la ko xamal sax ne mësu koo jox kenn mu ne leen yéen day da ngeen a ñàkk dégg te sori seen dégg la tax sëñ Tuubaa wax na lu rëy rëy la waxuma wala waaye rek ngir ngeen mën koo dégg dafa leen di wër la lu yokk la ñun ñu ñun ñu fi toog yëpp kenn ku ci nekk jotaay bu mu toog bu mu sol moom rek koo def ceeb na moom rek mën a te kenn dootu ko defee bu ma nekkoon milliardaire am naa sama fukki xarit ñu mu may leen ay millions ñii mu may leen ay kër ñii ay tool ñii ay oto kenn ci nekk doo liggéey mën nga na mën nga may kenn ndax si morom la tax muy wax moom loolu moom lu rëy am na ci mag ñi daan waxtaane mun maa waat ne looloo wala du loolu waaye dégg naa ko ci ay mag yoo xam ne ñu fekk jamonoom la te toog ay jotaayam ne dafa laajal si borom mu wan ko maqaama yi martaba yi ak tuyaaba yi yi yàlla yi gaa yàlla yi nga xam ne ñu jëlee suñu borom la la ko tàmbalee ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba fi mu toll suñu ko jëf yépp ak martaba yépp mu gën ci ay yéem jëfi ahlu badrin ñu xare woon mu seet seen jëf yi muy loo xam ne ñoom rek rek ko suñu borom jagleel jël leen ko ñeneen jiitu leen ko ñeneen ñu ñëw seen gannaaw amatul jàmm te nelaw lu dul am li nga xam ne ña ko am ñoo féete kaw ci nit ñi bu yenent bi wee mu xamul laaj suñu borom ne ko ndax loolu kenn mën a fi ne koo xam ne si bu ne ko déedéet nee na dama naagu di ci bëgg génne sama xel mu ne ma ndax julli mënatu la ko may woor mënatu la koo yàlla mënatu la koo may jënn xeetu jihaar mënatu la koo may bunt la boo xam ne tëj nañ ko benn yoon lañ ko tijji woon te tëj nañ ko dégg duñ ko tijjiwaat muy bëgg naa ko may dem woor ma ni ma waaye nag danaa ko jaay ma ne ko ndax xam naa sañ naa xam njëg gi mu ne ma sa morom yi fi jaar yëpp de kenn ku ci nekk xel même nga ko ba mu luqi sa waaye ba nga ko laajee bañ la xamee ne njëkk da nga ko woon gannaaw ndax duñ la natt mukk nattu wàllu bi nattu yonent lañ lay ne ndax man sañ naa xam njëg ko waaw njëg buñ ko dee lim laj yim njëkk a wax yim njëkk a jaayanteeg suñu borom laj jooju fanweer ak ñett yi nga xam ne yu doomu aadama daanaka mënu la bàyyi la bokk na ca bokk na ca du tëdd ci la nelaw bokk na ca du toog ay waxtaan ba waxtaanam mag wala mu waxtaan ba xàqtaay wala mu dox ba téen asamaan wala mu dox ba wicc ay loxoom wala mu dox ba geesu boole ci ak loo xam ne lii lu doomu aadama yi jëfandikoo la ci gémmiñam ñu di ko lim ba muy fanweer ak ñett mu yokk ca kax yokk ca kër benn ne ci boo xam ne mooy ci gën a gudd mooy gënu gënu ci gudd ndax lu ñu sàkkal ak yemukaay la waaye moo ci gën a niru lu metti donc yëpp a jafe mu ne danaa la booleeg say noon yoo xam ne danaa leen kattanal jox leen xalaat yoo xam ne luy mën a xool ñoo ñëpp ñëpp luy mën a tiital ñëpp luy mën a mettital ñëpp daa ngi la ko di teg diiru jamono juróom-ñetti at bis boo wonkee lu ma la mayoon danaa ko nangu bis boo demee la mayoon danaa ko nangu boo demee ba yokkat wala nga tawat ba wàññi sa jaamu yàlla lu ma la mayoon danaa ko nangu limal ko yu bari yoo xam ne mu am dogu bu toll ne la ñëpp ragal mu ñeme ko la ñëpp woon gannaaw mu won ko kanam la kenn attanul mu yelu ko dal fas yéene loo xale ko nasaraan yi def seenu ragal ragaluk seen tubaab seen xol ñu wóoladiku ko ragal ko wattandiku ko rooxalekat yi bari ñu jëlee ko fi mu dem ci géej gi buñ nettalee xew-xew yi fi am suñu borom ci boppam xor ñooñal yi mu koy xor ñooñal juróom-ñaar fukki junni melantaan yi ko samoon di ko mag mu melantaan a wala lu ko lu bërëb mu daan toog di jaamu yàlla yàgg na fii ñëw ba bërëb bi xaw koo sàkk tuuti ci xolam rek suñu borom fayee ko loolu bërëb ñu ko tegoon mu tàng jël ba miin bi tàng bu boo ci tegee sa loxo ko ci mën a doo ko ci mën a yàggal mu wéeru ci tàngaay bi mu tàng tax mu dal di wéddiku dañ suñu borom nag tookoo kàddu goo xam ne bu mu dalee dafa mel ni këru goo xam ne bii dafa dal ci nopp bi sarte ba ca des tuub ko tax na mu tuube woon ca mellantaane mu dal di bokk mbub mi ba gannaaw kese bi des ci mu mu teg ko ci miir bi sës ko ci mu di ko lakk ba yëngatu lakk bi suñu borom xor ñoom ko ci xeeti métital yu toll noonu xëbal ci xeeti xëbal waxambaane tubaab boo yoroon jeexit di ñaw ja te ko wër leen naan ko yow yaay Amadou Bamba mu ne ko waaw mu ne ko xanaa wattuma xanaa xamuloo ne sama maam reykatu wàllu la te man mi reykatu wàllu laa nee na ma gëdd ko xalima di joxar di ko ne ko duma mi sa maam daan rey te yow it doo sa maam nag biñ ko boolee nag bi sëñ Moussa Ka di wax wuu ba mu ci nee na ko ba mu tënee jëm si ci moom wuute wu lépp borom bi laaf amul buum ba mu dikkee ba jub ko far nërmeelu xool gën a fal fi kanam jibrilu di ngeen ni ko euh, sëñ Moussa Lamine Diop daga rek ni si waa ummatin mooy Ahmad bin Hanbal moomu ko way mooy naag mooy xawaaratul xadim kaawuteef yi sëñ bi dajal ci géej gi ak métit yëpp tartar yi yëpp mu bind ko def ko ay way muy xasida bu gudd sëñ ma lem njóom nekk na ci ay bayit yooyu yëpp ci la métit bi tartar bi ci ci saali mooy loolu métit bi tartar bi ci baatin ëpp na loolu métit bi tartar bi ci baatin bokk na ci kàddu suñu borom boo xam ne ku ci àggul mënu loo xam ne mu demee bépp bu jàppee ne lii wàññiwul dara ba mu fas ko yéenee jëf bu dawee mel ne dër goo xam ne gi dafa dal ci boppam bi boole ko doo noppul mukk di liggéey liggéey boo xam ne foo toll yaa ngi ci yàlla ak yonent bi te doo yokkat dara du la sàppi fépp foo xamee ne la sàppi boo xam ne danga toog sa diiru bi dund loola sa xel doodu ca dem ndax ragal ko ndax tiitaale rii bu mbër bëri xamal ko ni itam ni nga li nga yarukat nanguwul dara ci li nit def li nit ñi jëfandikoo ak liy neex nit ñi ak liy jàmm nit ñi li nga amee nangu ko li nga amee mooy mbal yooyu kon nag da ngay génne sa bopp ci nit ñi muy wéetaay woo xam ne wéetaay wu mu jéggi dayoo la day waa nga xam ne dootu xam ne ki ko joxe téeméeri milliard bu amoon ak ki ko wax lu ñaaw wala mu def ko. bu adduna bépp daje woon wër ko ñiy yuux tëgg ñiy fecc moom mu nekk si mbanni moo xam ne gisul benn mi nekk lay bale ko bu mu wétali ko boromam nga xam ne lim ñi gën a bare bu leen yëg boromam lay yëg bu nekkee foo xam ne dara ñëw fa kenn ñëw fa du yëg dara dul boromam nga xam ne xolam bi du ci fii suñu borom tabaraka wa nga xam ne fatax ni nga waxee nga xam ne bu dikkee ci doomu aadama jamono day taxañu bërëb taxañu nga xam ne la xewal ba suñu borom bindagul dara ak bi mu bind ak li bind ci diggante bi lépp ak tey jii ak ëllëg ngay yem ak yow noonu la fatxa bu mag noonu lay demee sëñ Tuubaa bi nga xam ne am na fatxa bu mag la Seydina Jibril soog a ñëw lépp lu nga xam ne xam ngeen ci ñeenti at yi nga xam ne bis maam Mor Anta Sali jógee ba mu dellu Mbàkke Bawol ba xam ngeen xew-xew ba nga xewoon ci diggante Fóore Jatara yi nga daan jiite ak ni mu demee ba ñu sanc Daaru Salaam ñeenti at yooyu wëndeelu bi ci wëndeelu nee na booba dama doon làmbatu di wut xamewuma ki am ak ki amul ci diggante boobu ba mu tolloo foofu ci géej gi lañ ko fàttaloo mboole wirdu ko mu soon jox wala ñaan wala leneen lu mu doon su borom soog koy jox wirdu xaadir la lekk njëkk jox jox ko soog ko jox wirdu ci jaare ni wirdu yëpp ba xam ne bu fi jógee ba ñëw mooy tamit la dañ ko jox nag wirdu maaxuus boo xam ne bokk ko kenn nga xam ne def nañ ci lépp lépp baax baax lépp rafet rafet bépp njëriñ bu nekk ci yeneen wirdu yi ñu boole ko ko ci boole wirdu yëpp nga xam ne képp ku ñëw di jéblu si moom bu fekkee yoroon nga wirdu xaadir wala saadiri wala tijaan dabaax yi wala tijaan yi wala mu mën a doon itam daf naan la bu ko wàcc waaye na nga fas na xam ne maa la ko jox wala commerçant bu mag bi ku ci nekk sa kër yaa ngi amee caabi ci gouverneur général mën naa amee caabi ñëpp mën a ubbi bunti ñëpp fu mu bu ne jox leen ma caabi ñu teg ko ci loxo loolu mooy foor foor ak riche bokkuñu ñee dañoo riche moom dafa foor dañ tubaab dafa boole riche ak foor bi nga xamee ne nag ak yooyu yëpp li nga xam ne moom la jënd te mooy li mu gën a naw mu di jëfi saaba yi jëfi saaba yi te xam ngeen ne saaba yi li ñu rawee nit ñi mooy ci jëf ji ndax màtt ba moom ajuwul ci lenn na meelu yàlla dong la aju saaba yi nit mën na leen a jot ci màtt ba man nit mën na kaweel ñoom ci màtt ba waaye jëf la leen kenn mënu la jot ndax dañoo jëfoon ci waxtu woo xam ne bu amaat te waxtu woo ci la jëf gën a te seen jëf ji dañ cee jëf lépp lu ñu war ak lu ñu mënul waaye dimbali yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci xare bi nga xam ne ci la mujjug lislaam ali nga xam ne bu ñu leen dàqoon booba rek lislaam fay bu ñu dàqee lislaam taxaw nga xam ne kon ñooñu gannaaw yàlla ak yonente bi ñoo taxawal lislaam ba tax na bépp jaam bu jaamu ci kaw ba la nga am ca jaamu nga ñu nangu ko daal di ko ca am ñoo leen ñoo fexe ba ngay ñoo tax nga jaamu ndax bu dul jaamu xanaa xam nga ne ñooñu kon seen maqa seen tuyaaba ak seen jëf rëy na koo xam ne képp ku jëf ba ba saa di taxaw lam am ci jëf kay da ko ca am kooku bu kon kéemaan sëñ Tuubaa gis ko xeme ko ba sàkk ko bi ñu ko ko ci ba xamal ko ko nattu boobu ñu ko nattu ak yooyu mu bàyyi ak fi mu jaar ak ni mu ko matale bu mu mat sëkk boole fatx bi ak maqaamam xutbul xaws bi ba àgg ci wa yaxluqu maa laa ta'lamuun man ñooñu nee ñu loolu la jublu ci ilayya qaala allahu ma lam yakuni ndax du benn xutbul xawsu bu moom jamono bu di joxe wird bu fi jaar lu dul jéem ngaa sàkk loolu le waaye bañ la waxee la muy jaar da daw kon kenn koo xam ne bokkuloo woon ci ahli badr nga am tuyaabay seen jëf yooyu mosuñu koo dégg ci ñu jiis mosuñu koo déggaat ci ñu mujj dund ci sëñ Tuubaa kon bu ne illa yaqaal ulaa maa lam yakun wala yakun abada li yumkin ay mag ñu gisoon ci moom wax ne loolu la si jublu duñ ko mën a weddi te amul leneen loolu fa kon nag lu doy waar la képp ku jëf bu la saani taxaw nga am cee la mu la am ku ku jëf te sellal ko te yàlla na nga jëf jëf boole yow lu doy waar boobu di ko ngeen ko soxla ci laaj yi bu ngeen gisee tontu Serigne Sam tontu ko tey da fekk jot na ko tontu ba mu nekk ci ay kaset am kase bi lépp loo xam ne bëggoon nga ko laaj daal ci mën a xam nga xam ne kase bi yëpp bu boobaa doon dund ko ak yu mel noonu. waaw sëñ Sane kii dafay laajte maanaam alader moom waaw. waaw ci wolof muy tajjil muy laaj ci.